أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين seyyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam ci sunu jotaay bi ñu génn bi awnillahi fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci l'an onze min hijratihi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi a tolloog li nga xam ne moo doon feebaru dibiwu feebar ak feebaru yonent bi salawaatullahi wasalaamuhu aleyhi euh, gisoon nañu ñu ngi ci woon ba àggoon ci yawmul xamiis muy bésub jeudi cinq juróomi fan laata muy génn àddina moom aleyhi salaatu wassalaam juróomi fan laata muy génn àddina moom aleyhi salaatu wassalaam ci jataay yi ñu weesu Euh, ñu ngi woon bi nga xam ne ci la digal digle comme ni ko sayyidatu Aïsha radiyallahu anha waxee ci xadiis yi na ci saxiixayn wa gayrihima euh, mu daldi wax ñu daldi koy sotti ñett juróom ñaari baag set baagu ndox yoo xam ne ubbiwuñ ubbiwuñ kimij gañ leen def baag ya seen kenn ubbiwu yu ñu takk lañu tëj leen ndax amaana mu wax ak nit ñi sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee nañu toogloo ko ci benn mexdab mooy li nga xamante ne benn récipient la boo xam ne moom lañuy def yére boo xamante ne li Xafsa bint Umara zawji nabiyi sallallahu alayhi wa sallam boo xam ne sayyidatu Xafsa bint Umar ibn al-Xattaab radiyallahu ta'ala anhuma moom moo ko moomoon euh, ñu daldi koy sotti comme ni mu ko waxe ba mu def leen siiñ gërëm leen ne leen siiñ buy wan ne doy na def ngeen li ma leen wax xatta ashaara ilayna an qad fa'altum mu jóg takk bopp bi daldi génn jiite nit ñi ginnaaw gi mu toog ci bar bi moom aleyhi salaatu wassalaam mu daldi ba nit ñi xutba boo xam ne azima bu màgg màgg màgg boo xamante ne nii ci la waxe woon ne inna abdan in abdan xayya min ibaadillah xayyarahu llahu bayna zahrati dunya wa bayna maa cinda faxtaara maa cinda allah mu ne am na jaam boo xam ne de boroom bi subxaanahu wa taala daf ko tànnloo diggante tóor-tóori àddina ak la ne fa buur yàlla mu tànn la ne fa buur yàlla tabaaraka wa taala fa bakaa abu bakr seydna siddiq radiyallahu anhu abu bakrin daldi jooy ba pare naan fafadaynaaka bi amwaalinaa bi aabaaina wa ummahaatina beneen wa anfusina wa amwaalina waaw mu naan jënd nañu la suñu baay suñu yaay suñu alal yi ak suñu bopp yi sax suñu bakkan yi ngir nga des yow aleyhi salaatu wassalaam seydna abu sacid alxudriyu radiyallahu anhu mu ne fa ajibna min bukaa'i abi bakr ñu jaaxle lool ci seydna abu bakar lu tax muy jooy ci lii rekk yonent bi aleyhi wax benn jaam nee ci beneen riwaaya bi wa qaala nnaas ba'du nnaas am ñuy wax naan induru ila hadha sheikh xool leen paa rekk waaw moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam a ngi nettali koo xam ne jaam boo xam ne daf ko tànn loo moom muy jooy koo tànn la nekk fa yàlla muy jooy waaw ah waaye ñoom jamono jooju réalisé wuñu woon li nga xam ne moom la seydina siddiq xam ci waxu aleyhi salaatu wassalaam këne inna hada al abd al muxayyar huwa huwa huwa rasulullah salawatullahi wasalaamuhu alayhi moom xam na ne jaam boobu mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko jooyloo woon moom as-siddiq moo tax eh, eh, eh, xam googu nga xam ne moom la rawe kullu saxaabi képp kuy saxaabi li annahu a'lamu saxaaba mooy as-Siddiq radiyallahu anhu wa ardaah mooy a'lamu nnaasi bi saxaaba moo tax Seydina Abu Saïd ne fa kaana Abu Bakrin a'lamanaa bi moo ñu gënoon a xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay a'lamanaa bi muraadi rasulillah mooy ki ñu gënoon a xam. li nga xam ne mooy namm namm yonent bi alayhi salaatu wassalaam mais yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci boppam moo ñu ko gënoon a xam waaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam gis nañ ci beneen riwaaye dane ala rislika ya aba bakr dane ko ndànk rek abu bakr beneen bi mu ne ko laa tabki ya aba bakr yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko bul jooy yow aba bakr waaw mu ne inna amanna naasi alayya bi xullati abu bakr walla waaw ki nga xamante ne ni moo gën a yulli bakkanam alalam coonaam léppam ngir man mooy Abu Bakr waaw walaw kuntu muttaxidan min ummati xalilan lattaxadtu Abaa Bakrin xalila walakin xullatul islaam waaw mu ne bu amoon kenn ku may jàppe xarit de konoonte kon Seydina Siddiq laay jàppe xarit waaye nag xaritook li am uxuwatul islaam moo fi am waaw xaritoog lislaam walakin saaxibakum qad ittaxadahu allahu xaliilan kama ittaxada ibrahima xaliila ne ndax seen waa man alayhi salaatu wassalaam qad ittaxadahu llahu xalila buur yàlla moo ko jàppe xarit comme ni nga xam ne noonu la jàppe seydina ibrahim alayhi salaatu wassalaam xalilan def ko xarit mu ne suddu anni kulla xawxatin fil masjidi gayra xawxati abi fattal leen ma bépp porox ndollu bépp bunt buy mëne boo xam ne day joxe ci jàkke ji lu dul jàkku seydina abu bakar lu dul buntu seydina abu bakar radiyallahu taala an siddiq euh, gisoon nañu loolu euh, gisoon nañu yeneen xadiis yi nga xam ne dañuy wax ne yu wér yoo xam ne lu mel nii wax na ko seydina ali mooy ci côté bunt yi ci côté fàttaleen bunt yi yi jëme ci jàkka ji ba bu illa baaba ali ba buntu seydna ali ibn abi taalib asadullahi al ghalib abu turaab abul xasani wal xuseyn abu sibtayni radiyallahu taala an il jamii amiru almu'miniin raabiu xulafaa ar raashidiin al mahdiyiin radiyallahu anhum wa ardaahum gisoon nañu ni nga xam ne xamoon nañ ne lool avant la woon te gis na boole bi nga xam ne ñun ci suñu bopp loolu lañ gis ne loolu mooy boole bi gën a dëgër ci boole yi te jarul ñuy euh, nootal benn ci yeneen yi yenn xadiis yi ci yeneen yi ndax lépp wér te comme li al imaam al xaafiz xajar raxmatullah alayhi waxoon ne comme que al mumkin waaye gisoon nañ ne moom boole yi nga xam ne moom la toxal ak yim ci kii moom yooyu euh, fiihima fii nekk na ci la ca ne moo taxoon ñun nag ñu gis ne amaana boole bi nga xam ne moom lañ waxoon wallahu a'lamu bis-sawaab wa ilayhi al-marji'u wal ma'aab mooy bi nga xam ne amaana mooy bi gina lëng insha allahu taala wallahu a'lam tey nag insha allahu taala ñu war a continuer waxoon nañ la yowmul xamis bii comme ni ko jundub waxe ibn abdillah ibn sufyan al al bajaliyu radiyallahu anhu wal qad ra'aynaahu fi xalqatina al al al maadiya kama rawahu al imaamu muslim mu ne moom dégg na yonent bi aleyhi salaatu wasalaam cinq jours avant muy génn àddina muy wax lii mu wax discours boobu ñu gisoon bi weesu euh, waxoon nañ la nag bés boobu avant muy def muy xutba nit ñi daa am lu xewoon d'abord dañ cee delluwul woon parce que dañoo commencé woon ba pare ci wax sotti gi mu wax ñu sotti ko après ndox yi muy ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, bi mu feebaree saxaabaam yi radiyallahu anhum dañ doon ñëw di ko seetsi dañ doon ñëw di ko seetsi waaw euh, benn bés ñu ñëw ci bés bii bésub xamiis bi dañ seetsi ko fekk fa tamit njabootam ñu nga fa am ñu bari ci saxaaba yi ñu fa ñëw don Seydina na Seydina Mawlana Ibn Abbas ak ñeneen loolu nag lañuy mawlaana ibn abbaas mu am lu fa xew loolu lañu mawlaana ibn abbaas di nettali wal xadiisu rawaahu shaykhaan al imaamu al buxaari wal imaamu muslim wa kadaalika qad rawaahu shaykhuhumaa al imaamu ahmad ak beneen taalibe imaam ahmad muy al imaam abu daawuud as-sijistaaniyu raxmatullaahi alal jamii al imaamu muslim ibn al xajjaaj raxmatullahi alayhi mu ne xaddatanaa mu ci kitaabu alwasiya téere bi nga xam ne moom la def ci wàllu ndénkaane bunt bi nga xam ne moom la suraax yi def tarkul wasiyati liman laysa lahu shay'un yuusi fiihi baabu buntu tarku bàyyi alwasiyati li nga xam ne mooy ndénkaane li man laysa lahu shay'un ki nga xam ne amul dara yuusi fii amul lu mu def testament waaw parce que li liñ koy li li yonent bi alayhi salaatu salaam doon wax yépp ay ku gëm yàlla ak yooyu uh, yawmal qiyaam bul bul bul uh, uh, ak yonentam alayhi salaatu wassalaam bul fanaan wala bul toog ñett wala ñaar lu dul sa wasiya na nekk maktuban inda na fekk ñu bind ko fa yow loolu mooy ki war a def wasiya mais ki nga xam ne bëggu moom amul lu mu def wasiya wala bëggu koo def kooku amul dara lu muy bind waaw te loolu amru irshad la hein loolu amru irshad la mais du loo xam ne amru dafa nekk ndigal loo xam ne eh, eh, farata la fii nag mooy ki nga xam ne bëggu koo def moo tax suñu boroom doon wax ki nga xam ne ida ida ida xadara ahadukum al mawt xiina al wasiya waaw mooy bu dee da ko nar def waaw ndax mbir mi day tegu rek ci ki nga xam ne moo bëgg a def wasiya ki nga xam ne moom e, bëggu koo def kooku taxul ñuy wax waaw daalika man araada loolu mooy ki bëgg a def la mais nag nekkul loo xam ne dañ naan aca na ñépp di def wasiya tout le temps ku ko bëgg a def waaw koo xam ne fas yéene nga def ko ci bunt boobu al imaamu muslim mu ne xaddathana Sa'id ibn Mansuur foofu la ko indi kanta imaamul Buxaari raxmatullaahi moom indi na ko ci bunt yu bari e bari waaw indi na ko ci bunt yu baree bari indi na ko ci kitaabul ilmi ci baabu kitaabatul ilm ci téereb xam-xam buntu bind xam-xam foofu al imaamul Buxaari rahmatullah alayhi indi ko foofu waaye tamit indi na ko ci ay ci kitaabul maghaazi baabu maradi nabii sallallahu alayhi wa sallama wa wafaate yi gis fan maradin baabu buntu ci kitaabul maghaazi bi wax baabu buntu maradi nabii feebaru yonent bi salawatullahi wa salaamuhu wa wafaatih ak ak faatoom foofu indi na ko foofu it buñ jëlee riwaaya al imaamu muslim ibnu alxajaaji raxmatullahi alayhi mu ne xaddatanaa sacidu bnu mansuur mu ne xaddatanaa nettali nañu sacidu bnu mansuur di sacid bnu mansuur ibnu shuba alxuraasaaniyu abu usmaan raxmatullahi alayhi almarwazi wa qutaybatu bnu sacid ak alimaam qutayba alimaamu qutaybatu ibnu sacid ibnu tarif eh, ibnu abdillah thaqafiyu abu raja eh, albaghlaaniyu wala albughlaaniyu wala albaghlaaniyu rahmatullahi alayhi wa abu bakr ibn abi shayba gisoon nañ ko jataa bi weesu abdullah ibn muhammad ibn abi shayba ibrahim ibn uthman eh, boroom musannaf ibn abi shayba rahmatullahi alayhi wa amrun an-naqid mu ne wa amrun naaqid di amr ibn muhammad ibn bukayr ibn saabuur rahmatullah ala aljamii abu usmaana albaghdaadiyu annaaqidu wa li said mu ne nag expression yi may utiliser fii said ibn mansuur bi ma njëkk a tudd sama sëriñ man al imaam muslim ibn al-hajjaaji al-qushayriyu an-naysaabuuriyu abul husayn expression yi sama sëriñ boobu moo ko wax qaalu mu ñoom ñetti ñi ñépp kulluhum qaalu ñoom ñii ñépp nee nañu waaw ñoom ñépp nee nañu xaddatanaa Sufyaan ñoom ñépp nee nañu xaddatanaa nettale nañu Sufyaan muy Sufyaan ban ibnu Uyaynata ibnu abi Imraan Maymuun al-Hilaaliyu mawlaahum abu Muhammad al-Kuufiyu al-Makkiyu raxmatullaahi alayhi qaala an Sulaymaan al-Ahwal Sufyaan mu ne an Sulaymaan al-Ahwal Sulaymaan ibnu abi Muslim al-Makkiyu al-Ahwal raxmatullahi alayhi an Saciid ibn Jubayr mu jële ci Saciid ibn Jubayr alwaalibiyu raxmatullahi alayhi mawlaahum alkuufiyu alasadiyu alwaalibiyu mawlaahum alkuufiyu raxmatullahi alayhi moom yàgg nañ ko Saciid ibn Jubayr ah xoola waxoon nañ la moom la xajaaj mu jëwoon faat mu ñaan buur yàlla daal bu mu faatati kenn moom xajaaj mi ibn Yuusuf al Thaqafi mi nga xam ne yàqam ci kaw suuf bari na ah, qaala moom Saciid ibnu Jubayr al-Waalibiyu mu ne qaala mu ne qaala ibnu Abbaas mu ne qaala taalib imaam ibnu Abbaas la mu ne imaam ibnu Abbaas ne Abdallah ibnu Abbaas ibnu Abdil Muttalib ibnu Haashim ibnu Abdi Manaaf al-Qurashiyu al-Haashimiyu al-Bahru tarjumaanil Qur'aan Abul Abbaasi radiyallahu anil jamii' qaala ibnu Abbaas mu ne mawlaana ibnu Abbaas nee na dane yawmul xamiis loolu soloo na ko moom mii bii benn càllal beneen bi imaam muslim ci même baabu tarkil wasiya boobu eh, eh, eh, jaarul ci Sa'id ibn Jubayr ah waaw waaye nañ bàyyi noonu après indi na am na yeneen càllale yoo xam ne ah kii moo ko nettali Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba moo ko jële ci imaam ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhu ah. léegi buñ nee fiñ ne woon ndax beneen bi mu ci indi tamit ci Isxaaq ibn Ibrahim al-Hanzali muy euh, ibn Rahawiya ci la jar mu jële ko ci Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih Abu Sufyan rahmatullah alayhi mu jaar ci Malik ibn Mughwal al ah, rahmatullah alayhi mu jaar ci Talhat ibn Musarrif an Sa'id ibn Jubayr an ibn Abbas beneen bi Ubaydillah moo ko jële ci Abdullah eh, ibn Abbas léegi buñ nekkee fi ñu waxoon sànq bu njëkk bi Sa'id ibn Mansur wa Qutayba ibn Sa'id haddathana Sa'id ibn Mansur wa Qutayba ibn Sa'id wa Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne qaala ibn Abbas mawlana ibn Abbas dane yawmul xamiis yawmul xamiis ay waay bésub ak bésub jeudi waay tey bésub alxames tey bésub alxames wamaa yawmul xamiis ay waay lan mooy yawmul xamiis mooy ngir réyal ko ngir la nga xam ne bu ko fàttale ko parce que da ko doon nettali ñoom taalibe mi bu fàttale ko que bés bii nii dina wax lan moo tax muy wax yawmul xamiis yawmul xamiis comme ni alquran di waxe alxaqatu malxaqa wa ma adraka malxaqa alqariatu malqariatu wa ma adraka malqaria comme yu mel noonu ah mu ne yawmul xamiis wa ma yawmul xamiis summa baka ay waay bisu ay bisu alxamiis wama yawmul xamis tey lan mooy bésub waaw ndax bu fàttale ko la ci xewoon ci yonent bi aleyhi salaatu ci feebaram bi rek oh tey bis bii doonu loon man lu dul day jooy moo tax summa baka xatta balla dam'uhu alxasa dafa jooy a jooy a jooy ba fi mu toogoon xeer sew yi suuf si noonu dafa tooy dafa dañoo tooy ndax ndax rongoñam yi Mawlana Ibn Abbas kon li muy fàttale ko na de laa ilaaha illallah waaw mooy la mooy fàttale ko bi muy fàttale li tegu woon ci yonent salaam ci coono ci feebaram bi ak ay mettit waaw waaye man na loolu ak tamit li nga xam ne moom lay wax nii ci kanam summa baka da doon dajoon jooy bu masoon a wax lool da ciy teg jooy yu mitti am na ci beneen riwaaya bi kii nee na Sa'id ibn Jubayr nee na Euh. dafa jooy dafa jooy summa ja'ala tasiilu dumu'uhu hatta ra'aytu ala xaddayhi ka'annaha nidaamu lu'lu' nidaamu lu'lu' waaw dafa jooy rongoñ ñuy génn bu ma gis lex yi mel ni mooy peru peru peru peru jamaa yooyu wala or wala yi nga xamante ne mooy mooy pierre précieuse yooyu di lerat ni muy lerate ci ci mel ni dañ ko dañ ko dañ koo def ci lex yi tellement ni mu tooye di jooy waaw Allahu akbar mu ne fa qultu ci riwaaye amrun an bi ñu jóge woon ak ñoom Sa'id ibn Mansur ak Abu Bakr ibn Shayba eh, nee na man bi ma gisee muy mu wax yawmul xamiis wama adraka ma yow wama yawmul xamiis après di jooy jooy yu metti nii ba sax fi mu toog suuf si di tooy ma ne ko man Sa'id ibn Jubayr ma ne ko mu ne fa qultu ya ibna Abbaas wa maa yawmul xamiis ah mu ne sëriñ bi waa ya ibna Abbaas mooy yow ibna Abbaas radiyallahu anhuma waaw wa maa yawmul xamiis yawmul xamiis bii nga wax tax nga jooye jooy yu metti nii de xanaa war naar yi waa lu yawmul xamiis wàllan mooy yowmul xamis xaala nee na mu ne ma mooy bon yowmul xamis tekkiwul ne man xaw ma luy bésub jeudi te tamit Mawlaana Ibn Abbaas te jubluwu ci benn yoon que ni bésub jeudi noonu rek jeudi euh, tout comme tous les jeudis waaye euh, jour bi rek lay wax noonu di jooy non mooy daa am lu ci xewoon te moom itam loolu la bëgg a xam ah sama sëriñ bi de li tax mu tudd lii di jooy kon de bésub xamis yowmul xamis de am na lu ci xewoon lu rëy kon ba muy jooy nii bi mu ko laajee ne ko lan mooy yowmul xamis mu ne qaal mawlaana ibnu abbaas ne ma ishtadda bi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yowmul xamis boobu nag feebaru yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daf cee gën accentué wu daf cee tar mooy gis nga mooy feebar bi noonu la xam nga kon du daloon na koy néeg yaay Maymuna bintul Haarisi mooy jëkk rek wa tataamma bihi waja'uhu wa huwa 'inda Maymuna comme li sayyidatu Aïsha waxoon loolu moo taxoon eh, loolu mu doon sooxaale feebar bi début bi xam nga gis nañ ne kër sayyidatu Aïsha la la la la commencé ba mu jógee ci janaasa ya ca almeer ya ca rob ba daal di ñëw bopp bi tàmbalee metti mu naan waara saa hein moom alayhi salaatu wassalaam waaye man de woonaa sama bopp bi metti taay metti waay mettit wi wi ci dal wi ci nekk mais teewu ko woon di wër ci soxnaam yi moo tax ñi nga xam ne ñoom dunduñoo mooy jaxasoowu ak di soxnaam yeeg ñooñ ñoom xamuñ ne woon ne feebar na moo tax sayyidatu Asma bintu Umays moom comme que mbir ma ba nga xam ne ci la mbir mi ak accentué njëkk accentué kër may Maymuna la ko fekk moom mu fekke woon ko moom moo tax ba muy nettali comme ni ne ci riwaay imaam ab ibn abi shayba comme ko gisoon ci jataay bii weesu wala bi ci tegu bi ñu ko mooy moom mu ne yonent bi aley saatu salaam awwalu ma budi abihi mooy mu ngi woon kër Sayyidatu Maymuna foofu la mbir mi commencé parce que moom loolu la ci xam parce que étrangère la ci kër gi mais yaay may yaay Sayyidatu Aïcha miy dund ak moom bokk ci ñuy dund ak moom xam na ne fi mu commencé du bés boobu waaw feebaroon na mais da teewu ko woon di wër ci soxnaam yi ba ni nga xam ne nag mënatul moom di doxal boppam bañ ko war koo jàppoo voilà <laughs> waaw <laughs> loolu moo tax ngay gis eh, ñenn ñi naan ah, feebar bi kër néeg may munal tàmbali mais commencé wu fa commencé wu fa déedéet mooy fa la commencé tar loolu moo taxoon ñu ne la woon imaamul xaafis ibn Hajar rahmatullah alayhi la mu wax dese naa leer ci côté boobu bu dee ne li mu jublu ci tàmbali gi mooy fële gën a njëkk a gën a tare waaw waaye bu dee tàmbali ci luñ joyal moom ca la feebar bi tàmbale du néeg yaay Maymuna néeg Sayyidatu Aïsha la woon radiyallahu ta'ala comme niñ ko gisee ci saxiix yi voilà léegi mu ne kon moom Mawlaana Ibn Abbaas ishtadda bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waja mu ne tar na ishtadda tar bi rasul bi rasulillahi sallallahu alayhi waja waaw bi dafa gën a ci moom fekk bésub jeudi la woon <coughs> fekk daa am ñu fa newoon waaw moo tax imaam ci beneen bi nga xam ne ba léegi ci baabul wasiya te boobu it imaamul Buxaari it soloo na ko ak imaamu Ahmad waaye pa imaam Abu Daawud buy jaar ci Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba mu jëla ko ci mawlaana ibn Abbaas boobu dane lamma xudira rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa fil bayti rijalun fihim Umar ibn al-Khattab voilà mooy dafa am ay góor ñu bari ñu fa ne woon don Seydina Umar ibn al-Khattab waaye xudira boobu tekkiwul benn yoon ne que ne bés boobu la génn àddina moo tax al imaam ibn ibn Hajar al-Asqalaani mu ne wa fi itlaaqi daalika tajawuz fa innahu aasha ba'da daalika ila yawm al-ithnayn mu ne wax yim ne falamma xudira mooy ba nga xam ne ca lay génn àddina loolu mu ne loolu tajawuz mooy dafa am benn euh, façon waxin la boo xam ne euh, mooy ku ko dégg da ngay foog ne bés boobu la génn àddina mu ne non non ndax dund na ba continuer na dund ba ba lëndi ba waaw moo tax bul dégg ne falamma xudira mooy kon bés yow yowmul xamis boobu muy wax ci la génn àddina non waaw kon bu ñëwaatee ci riwaayu imaam Sa'id ibn Jubayr ah mu ne kon bi mu ko laajee kon mu ne ko waaw ibn Abbas wa ma yawmul xamiis ana lan moo yawmul xamiis mu ne qaala ishtadda bi rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam waja'u tar ci yonent mi salaatu wa salaam bi fa qaala tuuni aktub lakum kit kitaaban laa baax ba'di yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne bi mbir mi taree lool mu ne leen léegi utuuni aktub lakum kitaaba waaw indil leen ma loo xam ne dinaa leen bindal benn téere benn loo xam ne moom ngeen di téye lu ma leen di bindal loo xam ne nag bu ma leen ko bindalee mais fu ñu koy bind loolu beneen riwaay bi moo ko leeral muy bu Seydina Sa'id ibn Jubayr bi dane tuuni bil katifi wad dawaat awil lawxi wad dawaa aktub lakum kitaaban lan tadillu ba'dahu abada dane tuuni indil ma bil katifi ci benn mbagg mooy ñoom parce que liñ doon bind da doon nekk léegi dañ doon bind ci ay yax ki kii yoo xam ne der ci ay der ak yoo xamante ne yax yu palaa yu yaatu yoo xamante ne nii dañ ci doon mën di bind ngir ñu indil ko ko xam nga mbagg épaule ci animal bu kiiwee day yaatu mooy ñoom amuñ woon ay manuscrits ay kii yu bari nii ay feuilles comme niñ ko amee ñu na ah, ah boo bëggee bind rek ne nii léegi non. c'était rare moo tax alxuraan ji dañ ko doon bind ci yooyu ak bind ci ay ay ay der ak yu mel noonu mu ne indil leen ma ak dawaa ak loo xam ne mooy eh, liñ naan équivalent encre tey li ñu naan encre tey mooy daa waaw daa bu ko defee ma bindal leen loo xamante ne nii wala allawx walla rekk muy àlluwa wala awil lawx wa dawaa wala ngeen indil ma àlluwa ak li nga xam ne mooy euh, <coughs> daa bu ko defee ma bindal leen aktub lakum ma bindal leen kitaaban lan tadillu ba'dahu abada bu ma leen ko bindalee du ngeen sànku ba faw li ma leen di bindal waaw léegi nag bi nga xam ne ci la yonent mi aleyhi salaatu salaam wax lool mu ne fatanaaza'u waaw mu ne ñu wute mooy ñenn ñi dañ ne non yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa feebar feebaram bi giinim ak wu ñu koy indil lool buñ ko tegaat beneen coono non nañ bàyyi noonu rek waaw ñeneen ñi ne non nañ ko leen ko andil nee nañu andil leen nañ nee nañu andil ko nañ ko andil waaw fatanaza'u léegi nag ñaari camp yooyu ne fi ñii ne nañ ko andil ñii ne buñ ko andil parce que no comme ni yeneen riwaay wax Seydina Omar radiyallahu anhu moom dafa bokkoon ci ñu gis ne jarul ñu koy andil parce que yonent ma saar saam dafa sonn waaw dafa metti kii feebar bi metti na ci moom loo xam ne indi fi leneen moom di ko indi leneen loolu ak coono la dañ koy yokk coono rek waaw te nag wax dëgg ku feebare nii moom lépp loo xam ne coono lay doon ci moom waruñ ko ko gën a ñeneen ñi ne déedéet comme ko wax na ko daal nañ ko indi léegi ñu nekk ñaari boor ñenn ñi ànd ci avis boobu ne buñ ko indi parce da koy gën a sonal rek ñeneen ñi ne nañ ko ko indil parce daf koo laaj loolu lay wax ne fatanaza'u waaw wa maa yanbaghi li nabiyyin tanaazu' waaw ñu daldi xëccoo ñii nañ def lii ñii naan nañ def lii mu ne wa maa yanbaghi te warut inda nabiyyin ci fab yonent tanaazu' ak yonent amul mooy warul fa moom xëccoo di am loolu nag du Mawlaana Ibn Abbaas a ko wax moo tax am na ci yenn riwaay yoo xam ne ñu ci saxiix yi ba léegi moom dane Mawlaana Ibn Abbaas dane yonent ma lay saar saar moo ne walaa yanbaghi indi walaa walaa yanbaghi indi tanaazu <laughs> ci kitaabul ilm walaa yanbaghi ci boo demee ci saxiix imaamul Buxaari ci kitaabul ilm foofu expression walaa yanbaghi te warul indi fi man at-tanaazu xëccoo léegi ah, bi nga xam ne ci lañuy wax lool ñii naan nañ def lii wa qaalu ñenn ñi ne mooy ñenn ñi ne ma sha'nuhu lan lan moo dal yonent bi aleyhi salaam ah ahajara yéen dangeen a foog ne moos dangeen a foog ne yonent bi aleyhi salaatu salaam li muy wax maîtriser wu ko mooy liy dal malade nga xam ne bu comme yenn malade yi bu feebar day tar ba daanaka léeg-léeg ñuy wax loo xam ne duñ ci bàyyi xel da ngeen a foog ne looloo dal yonent bi alayhi salaatu salaam istafhimuhu mais laaj leen ko ko voilà laaj leen laajaat leen ko bu baax li mu wax li mu wax leer na naññ dangeen ngeen a foog ne ahajara li dal nit ñépp moo koy dal non non non istafhimuhu laaj leen ko bi mu affaire yi baree noonu yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen ne leen sax yéen da'uni waaw falladi ana fihi xayrun waaw man léegi jóg leen sax ngeen dem am na boo xam da leen ne xuumu jóg leen ndax man li ma nekk kat moo gën sax lii ba lii ngeen nekk li di ki euh, euh, ñii naan nañ def lii ñii naan duñ def lii ah da'uni falladi ana fii xayrun mimma tad'unani ilay waaw istafhimuhu sax du ko jar jarul ngeen may laajaat doy na <laughs> léegi <laughs> daaw nii bàyyi leen ma sax bindatuma dara binduma <laughs> falladi ana fii ndax man li ma nekk waaw lii nga xam ne man ci laa nekk di waajal arraxiil mooy leeralu leen ko nag waaw <laughs> waaw lii ma nekk di waajal di contempler sama borom waaw di waajal dajeek sama borom nekk di contempler loolu di eh, di di xool yooyu ak di waajal loolu moo gën fuuf lii ngeen may woowe sax <laughs> da'uni falladi ana fiihi xayrun mimma tad'unani ilay moo gën li ngeen may woowe sax naan ma ay kiiwaat non baax na <laughs> waaw <laughs> xoola ci benn riwaaya boo xam ne ci imaamul Buxaari na ko noon mu ngi ci euh, saxi imaam Muslim mu jaar ci Abdurrazaaq parce que euh, imaamul Buxaari dane xaddatana Ali ibn Abdillah muy almad ibn al-Madini ah qaala mu ne xaddatana ki nga xam ne mooy Abdurrazaaq as-San'aani qaala mu ne axbarana Ma'mar Ma'mar ibn Rashid as-San'aani ah an Zuhri mu jële ci az-Zuhri di al imaam bi xam ne kenn soxlaatul di ko présenté an Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba moom fan yi yëpp wax nañ ko fi mu jële ci mawlaana ibn Abbas ma wa ardaahuma mu ne ah mooy biñ la doon wax sànq la ma xudira fa qaala an-nabiyyu aktub lakum kitaaban la tadillu ba'da indi leen indil leen ma mu bindal leen téere boo xam ne loo xam ne bu ma ko bindalee doo du ngeen sànku sama du ngeen sànku après sama gannaaw fa qaala ba'duhum ñenn ñi ne inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qad ghalabahu al-waj' ñenn ñi ne eh yonent bi alayhi salaam eh, eh, mettit wi da ko da koo da koo da ëpp doole bu ñu fi nekk di ko tegaat beneen beneen coono quoi waaw <coughs> te loolu ci riwaayu imaam muslim bi foofu da bi mu waxee lool fa qaala Umar mu ne Seydina Umar dane foofu wax na ki wax loolu ne inna rasulallahi qad ghalabahu al-waja dane fa qaala Umar Seydina Umar ne inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qad ghalaba alayhi al-waja' wa indakum al-qur'an hasbuna kitaabullah waaw faxtalafa ahlul bayti faxtasamu fa minhum man yaqulu qarribu yaktub lakum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kitaaban lan tadillu ba'dahu wa minhum man yaqulu maa qaala Umaru falammaa aktharu al-lagwa wal-ikhtilaafa 'inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaala rasulullah sallallahu wa sallam quumu <laughs> waaw <laughs> waaw mu ne bi nga xam ne ci la wax indi leen Seydina Omar moo ne inna rasulallahi ne leen daw yàlla lii de qad ghalabahul waja waaw mettit wi dafa tar ci moom waaw wa indakum al te yéen yor ngeen bi nga xam ne moom lañu yàgg wasiya nañu aleykum bi kitaabillah yàgg nañu koo wax <laughs> te te nag alquran buur yàlla nee na maa faratna fii fil kitaabi min bàyyiwuñ ci dara mooy loolu leen di junju mooy ne kon yeneen moom dafa gis ne yonent mi aleyhi salaatu kon li muy li mu bëgg a bind du loo xam ne lu man da ñàkk la parce que alquran ji mat na te alquran ji suñu boroom wax nañu ci lépp ngi ci te yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na eh, na ci moy comme niñ ko gisewoon ci jotaay yi weesu ci xajjatul wadaa yooyu yépp ak bi nga xam ne ci la doon dénkaane eh, ci xadiiru xumma yooyu yépp gisoon nañ mu awsaa bi kitaabillah ak njabootam ak yu mel noonu mooy kon yàgg nañoo wax kon kitaabullah bi kon indakum kitaabullah te yonent bi aleyhi salaatu salaam feebar bi dafa tar ci moom ko yokku coono waaw wa indakum al quraan xasbunaa kitaabullah téereb yàlla bi doy nañu doy nañu doy nañu waaw faxtalafa ahlul bayt nit ñi nag daal di wute waxtasamu ñu xëccoo fa minhum man yaqulu qarribu bi kitaabin qarribu yaktub lakum kitaaban la tadillu ba'da am ñenn ñi naan wooy nañ def lim wax indi leen ab téere boo xam ne ab ab këyit boo xam ne ci lay bind dara ñeneen ñi wa minhum man yaqulu ghayra ñeneen ñi di wax leneen falamma asaru laghwa biñ baree yoo coow leeg xëccal bàyyil geeg indil bàyyil geeg wute gi xaala mu ne leen xuumu aywa léegi sax jóg leen baax na léegi doy na bindatuma dara sax jóg leen aywa xuumu jóg leen <laughs> mu ne leen jóg leen waaw ci riwaaye Seydina Sa'id ibn Jubayr bi ñu gisoon sànq foofu dane mooy bi bi bi ñu bi bi ñu wutee ñenn ñi naan ah, nañu indi ñi naan déet fa dahabu yarudduuna alayhi ñu dem ñenn ñi ne ahajara ah, istafhimuhu fa dahabu yarudduuna alayhi ñenn ñi ne waaye indi leen da ngeen a foog ne lii dal ñépp moo dal yonentu ma lay saar saar dem leen ngeen laaj ko dem leen ngeen laajaat ko affaire bi biñ demee di ko laajaat mu ne leen da'uni mu ne leen bàyyi leen ma sax yéen falladi ana fii xayrun mimma tad'unani ilay ndax li ma nekk moo gën sax li li ngeen may woo lii ngeen may woowee sax li ma nekk ko gën léegi nag mu ne leen mu ne leen uusikum bi thalath foofu la ñuy xam ne kon xuumu bi nekkul ne da leen kii rek ne leen jóg leen ngeen dem mooy da leen dénk yenn ba pare ci ñetti mbir après ne leen nag léegi xuumu man ngeen a jóg ngeen dem baax na léegi dem leen <laughs> mu ne leen uusikum maa ngi leen di dénk bi salaas ñetti mbir a ngi yoo xam ne moom laa leen di dénk waaw waaw léegi dañuy wax xadiis yi rek ba pare dégg nga après euh, dinañ ñëw ci léegi taaliqaat yeeg ak li ci jëm ak yaatal bi insha allah mu ne leen uusikum maa leen di dénk bi salaasin ci ñetti mbir laa leen di dénk hein bu njëkk bi axrijul mushrikiina min jaziratil arab mu ne bokkaalekat yi mushrikuuna yi hein na leen génne na ngeen leen génne ci fi nga xamante ne mooy jaziratul arab muy péninsule arabique péninsule arabique léegi euh, loolu mooy lan péninsule arabique ak tamit mushrikuuna yi muy wax ñooy ñan yooy yépp wax naa nañ ci ñëw nañ ci ñëw ci taaliqaat yeeg mooy commentaire yeeg leeral yeeg yooyu mu ne kon bi ma leen di njëkk a dénk mooy axrijul mushrikin génn leen ngeen xam ne ñooy way bokkaalekat yi min jaziratil arabi nañu génn fi nga xam ne mooy territoire bi nañ bu ñu fi nekkati waaw mooy fii nga xam ne kalimatu tawxid kalimatu laa ilaha illa allah muhammadur sallallahu alayhi wa sallam samp na fi bu fi beneen diine buy wax leneen buy bokkaale nekk ak li di bokk ak baat boobu noonu bu mu bokk ak moom territoire bu ñu ne fii waaw léegi jaziratul arab lan la ci péninsule arabique est-ce que mooy ñun li ñu xam tey péninsule arabique lu rëy loolu ah est-ce que loolu la nga xam ne mooy jógee Hijaz fële ca kaw Jordanie noonu di wër mooy fi ndox mi rek te la péninsule comme loo xam ne ndox mooy ndox meek comme presque lay niru ah nga xam ne jógee ay Xijaas dem wër jaar Yaman ca suuf jaar Masqat Oman sultanatu Oman jaar Bahrain yéeg ba Iraq loolu lép est-ce que foo loolu lépp lay wax loolu insha allah dinañ ci ñëw kon mu ne axrijul mushrikiina min jaziratil arabi génn leen première li ma leen di dénk mooy génn leen mushrikuuna yi li nga xamante ne mooy e, jaziratul arab péninsule arabique bi na leen fi génne wa ajizul wafda wa ajizul wafda bi nahwi ma kuntu ujizuhum wa ajizul wafda ta ñi nga xamante ne mooy délégation yi ñëw délégation yi fiy ñëw ah na leen jox ay ay ay ay ay ijaaza mooy ay kado ay jaaisa bokk ay jaaisa mooy ay kado yoo leen di jox comme kama kuntu comme man ni ma nekk woon alayhi salaatu wassalaam ujizuhum di leen jox di leen jox kado mooy gis nga gars yi dañ doon ñëw seeni délégation ñëw da ah, délégation waa lax mu ñëw nañu eh, waa délégation waa Banu Lays ainsi de suite eh, waa délégation waa Ghatafan wala waa délégation waa waa Juzam ainsi de suite ñooñu mooy ñëwoon gis nga da doon jox ay cadeau buñ doon dem waaw <laughs> ci laa la doon <laughs> dañuy gis wufuut yi <laughs> ah bon léegi de ñun en tout cas li ñu miin ci li ñu miin ci ci ci ci ci ci ci ci wolof de moom mooy ku seetib sëriñ yaa koy jox waaye du yaay dem sëriñ bi di la jox Allahu akbar ah yeneen tiberay saab-saab de contraire bi loon def moom gaa yee ñëw kuy dem mu jox la Allahu akbar mais Seydina Bilaal mi yoroon mi na am ne moo doon koppor for bi jox ko nàngam ak nàngam mu ne nag comme man ni ma doon def la ma joxe lu mel noonu ku fi délégation yi buñ ñëwee dee leen leen jox comme ni nga xam ne moom laa doon def waaw mooy deuxième bi qaala wa sakata an thalitha waaw kantaa ñetteel bi nag mu noppi ci kan moo wax loolu <laughs> al imaam al xaafid ibn xajar mu ne yaxtamilu an yakuna al qaailu dhalika huwa sa'id ibn jubayr mu ne si possible lii possibilité la mooy lu mën a ne la lu wax ji mën a yenu la mooy ñetteel bi é mais du ngeen ñu wax ñetteel mu ne ah, ñetteel bi nag wasakataani saalisa de noppi na aw xaala wala boog aw xaalahaa wala wax na ko fa unsituhaa ma fàtte ko ñu fàtteloo ma ko waaw mooy suwaa da koo wax wala sax wax mooy da ko waxu ko wala wax na ko mais man ma fàtte ko ñu fàtteloo waaye mais kan mooy aji wax ji mu ne yahtamilu an yakuna al qa'ilu dhalika huwa Sa'id ibn Jubayr mu ne possible que ne aji wax ji ki ne ki wax wax ji mooy Sa'id ibn Jubayr ah radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa taalibi mawlana ibn Abbas wa rahima mu ne c'est possible que moom la mooy mawlana ibn Abbas waxu ko wala boog wax na ko mais man dañ ma koo fàttalewo man Sa'id ibn Jubayr mooy après dama ko fàtte imaam alxaafiz mu ne summa wajadtu inda al ismaili at-tasriha bi anna qaa'ila dhalika huwa ibnu Uyayna waaw <laughs> nee na nag ginnaaw gi man alxaafiz ci laa trouvé gis ci al imaam al ismaili moom dafa def lan mustaxraj mustaxraju euh, ci saxiix yi mooy al imaam al ismaayili yi alayhi da waxoon nañ la ngëneelu mustaxraj yi li nga xam ne mooy comme yu mel nii daf la koy may nga gis soo xam ne ubhima loo xam ne liñ ko waxee leerul wala turam moom dañ koo ibham fële nga dem ci ñoom fekk ñu leeral ko ainsi de njariñ yu bari la bokk na ci comme yu mel nii mooy xaala kan moo wax xamuñu kan la ba léegi li des mooy di wax rek bon on suppose que kii la war a doon après imaam al-Hafiz mu ne ginnaaw gi ma trouver ci al imaam al Ismaa'ili mooy ci mustaxraj jam bi ak tasriix foo xam ne da moom bi mu ko soloowee mu leer naññ këne ki ko wax ki wax loolu ne fàtte na dafa noppi ci ñetteel bi walla sax wax na ko mais man maa ko fàtte dañ ma koo fàtteloo mu ne ma gis sa nekkete yoo imaam Sufyaan la waaw Ibnu Uyayna la maanaam imaam nu bi ndax sànq imaam nu Uyayna newu ci lan la Muslim wax te mooy même càllale càllale imaam bi xam nga moom sax imaam al Buxaari la doon teg la doon da doon saraam euh, euh, Muslim lan la waxoon sànq haddathanaa Sa'iid ibn Mansuur wa Qutaybatu ibn Sa'iid wa Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Amrun an-Naaqid wal Saïd kulluhum qaalu ñoom ñëm nee nañu haddathana Sufyaan nettali nañ Sufyaan wax naa la mooy Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan Maymuun al-Hilaali mawlaahum ah, Abu Muhammad rahmatullah alayhi muy imaam Sufyaan xoolal bu imaam al-Buxaari bi nga xam ne moom la imaam al-Haafiz doon solo dane haddathana Qutayba imaam al-Buxaari dane haddathana Qutayba sànq imaam Muslim waxul ne bokk na ci ñim ko jële ah Sa'id ibn Mansur Qutayba ak Amr an du loolu ah kon Qutayba moom mu ngi nii qaala mu ne haddathana Sufyan ibn Uyayna an Sulayman al-Ahwal an Sa'id ibn Jubayr même la <laughs> nee nag bi ma ñëwee nag gis ci al imam al Ismaili ci mustaxraj imam al Ismaili fala trouver mu leeral ke ki wax loolu ki mu noppi ah mu noppi ci ñetteel bi wala sax wax na ko de waaye dañ ma koo fàtteloo mooy après ma fàtte ko mu ne kooku ki ko wax nekk Sufyaan ibn Uyayna la foofu laa ko trouvé waaw mu ne wa fi musnadi al-Humaydi mu ne nekk na ci musnad al-imaam al-Humaydi wa min tariqihi Abu Nu'aym fi al ak Abu Nu'aym ci al-Mustaxraj moom mu def mu ne qaala Sufyaan lii la Sufyaan wax qaala Souleymane ay ibn abi muslim laa adri adakara Saïd ibn Jubayr ath-thalithata fa nasiitu aw sakata anha wa hadha huwa al-arjah waaw mu ne loolu mooy wax ju njëkk jëleen mu ne wa fii musnad al-Humaydi beneen mooy xam nga fee dane ci al-Ismaili gis na fa lu leer que ne imaam Ibn Uyayna la mu ne wa fii musnad al-Humaydi mu ne boo demee ci musnad al imaam al xumaydiyu abdallah ibn zubair al makkiyu al xumaydiyu rahmatullah alayhi wa min tariqihi abu nu'aym ci yoonum al xumaydi abu nu'aym al asbahaani bii bokkul ak al fadl ibn dukayn noo du sëriñ imaamul buxaari yi bi de xaddasanaa abu nu'aym al fadl ibn dukayn noo du kii kii Abu Nu'aym moo def mustaxraj comme al Ismaayili rek dafa def mustaxraj mais Abu Nu'aym bi mooy borom Hilyatul Awliya mooy mooy Abu Nu'aym al Asbahani dafa def def li nga xam ne moom mustaxraj an mu foofu mu ne qaala Sufyaan mu ne foofu dane Sufyaan nee na qaala Sulaymaan mu ne eh, Sufyaan di nee na ay ibn Abi Muslim ah mu ne Souleymane nee na kan mooy Souleymane mooy ibn mooy ibn abi muslim al makki yu al ahwal la ko sànq noo ah <laughs> te ci moom la ko jëlee noo an Sufyan haddathana Sufyan an Souleymane al ahwal la ne ibn abi muslim mu ne Sufyan foofu Sufyan da su qaala Souleymane Souleymane bi ma jëlee xadiis bi di Souleymane ibn Abi Muslim al-Makki al-Ahwal rahmatullahi alayhi nee na laa adri mu xam nga Souleymane al-Ahwal moo ko jëlee ci Sa'id ibn Jubayr mu ne nag laa adri xaw ma adakara ah ndax tudd na. adakara Sa'id ibn Jubayr athalitha nee na Souleymane nee na moom ci boppam moo ne man de xaw ma ndax Sa'id ibn Jubayr tudd na ñetteel bi fa nasituha man Souleymane ma fàtte ko aw sakataanaa wala da ko fàtte mu ne wa hadha huwa al arjah mu ne lii moo gën a dëgër mooy le fait que ne du Sufyan ibn Uyayna moom moo mooy bi nekk ci mustaxraju al imam al ismaili que ne imam ci boppam moom la loolu ginu la dëgër li gën a dëgër mooy imaam Sufyaan nee man te lool boo demee ci musnadu Humaydi da nga ko fay fekk boo demee ci musnadu imaam Abu Nu'aym al-Asbahani non mustaxraju imaam Abu Nu'aym al-Asbahani te mu jaar ci yoonu al imaam al-Humaydi rahmatullahi alayhi da nga fay fekk mu ne ah Sufyaan ci boppam al imaamu Sufyaan ibn Uyayna ah ci boppam mu ne xaw ma Sulaymaan de nee mi ma jëlee xadiis bi nee na xaw ma ndax laa adri adakara Sa'iid ibnu Jubayr Sa'iid ibnu Jubayr ath-thaalitha waaw sakata anhaa mu ne foofu moom imaam Sufyaan dane man de Sulaymaan nee mi ma nettali xadiis bi jële ko ci Sa'iid ibnu Jubayr mu jële ko ci Mawlaana ibnu Abbaas mu ne Sulaymaan de nee moom xamatul xamul est-ce que Sa'iid ibnu Jubayr tudd na ci ñetteel bi moom Sulaymaan mu fàtte ko walla boog da koo waxul da ko dafa noppi waxu ko mu ne wa hada lii nag mooy li gën a dëgër ko ne Sulaymaan moo ko wax waaw léegi ñetteel boobu kon mooy lan loolu wax nañ la dina ñëw ci ñëw ci kii bi après <coughs> léegi continuons waaw buñ ñëwee ci am na euh, nañ waxaale xadiisu kii bi euh, am na luñ ci wax bu kii bi nu mu tudd euh, Ubaydillah bi ibn abdillah ibn utba ibn mas'ud ah alhudaliyu rahmatullahi wa radiya an iljami abu abdillah almadaniyu rahmatullahi alayhi moom mu jëlee ci mawlaana ibn abbas nee na bi yonent bi alayhi salaam xam nga sànk la ne eh, bi yonent bi alayhi salaam waxee indil leen ma bindal leen loo xam du ngeen réer mu ne fa qaala umaru inna rasulallahi mu ne seydna umar radiyallahu anhu ne moom Mawlaana Ibn Abbaas mooy nettali inna rasuulallahi dëgg-dëgg ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qad ghalaba alayhi al mooy metti bi da koo da koo noot dafa ñëw dafa tar lool ci moom wa indakumul qur'aan te alqur'aan mu ngi ci yéen hasbunaa kitaabullah téereb yàlla bi doy nañu waxtalafa ahlul bayti waa kër gi daldi wuute pa waa kër yonent ma lay saa mooy ñi fi nekk nii saxaaba yi fi ñëw ñoom ñoo wuute tekkiwul ne njabootam ñoo wuute ahlul bayti mooy saxaaba ya fa newoon faxtasamu mooy ñu jàppante ñii ne lii la ñii ne noonu mel ni bopp xuloo fa fa minhum man yaqulu ñenn ñi naan qaribu yaktub lakum rasulullahi ha sallallahu ñaa ngi naan indi leen yor leen mbir mi ñu ko mu bind loo xam ne du ñu sànku ginnaawam wa minhum man yaqulu ñu ngi naan maa qaala Omar ñoom dañu ànd ak ki Seydina Omar radiyallahu anhu wax avis mu joxe waaw bi mu nee nag fa lamma aktharu llahwa wal ixtilaafa inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam quumu bi ñu bare di wax ji bari bari yuy kii wute bi mu ne leen jóg waaye gis nañ ne jóg bi mooy wax na leen dénk na leen ñetti yi mu wax ba pare après mu ne fa kaana ibnu Abbaas qaala Ubaydullah Ubaydullah ibn Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud al-Hudhali rahmatullah ala al-jamii' mu ne kaana ibnu Abbaas fa kaana ibnu Abbaas imaam ibnu Abbaas nag bu ma soona fàttaliku bésub xamis ba nettali lii <laughs> fa mu ne moom yaquulu da doon wax ne inna ar-raziyata kulla ar-raziyata kulla ar-raziyati maa haala bayna rasuul rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa bayna an yaktuba lahum dhalika alkitaba min ixtilaaf min ixtilaafihim wa laghatihim mu ne Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu bu ko masoon a kii ba fàttalo affaire bi danaan ar-raziya inna ar-raziyata mooy musiba ar-raziya mooy musiba kull ar-raziya lépp musiba nag maa mu nekk na ca la nga xam ne xaala moo dox bayna rasulillahi diggante yonente bi alayhi salaatu wa salaam wa bayna an yaktuba lahum dhalika al kitaab ak mu bindal ñu lool mu naroonu bind mu bindal leen loolu mooy la dox daal diggante ba dew ko loolu de mooy musiba dëgg mooy musiba xew way woy waroon nañoo bàyyi rek mu bind ko min ixtilaafihim te loolu nag mooy musiba jógewul fenn waaw mooy ñàkk bind gi moom la jàpp loolu yonente bi alayhi salaatu wa a bind binduñu ko jàppaluñ ko ba mu bind ko loolu mooy waaw waaw mu ne ta ta nag musiba boobu jógawul fenn lu dul ci min ixtilaafihim mu ngi tukkee ci seen wuute ga ñu wuute wala ghatihim ak la nga xamante ne nii mooy seen wax yañ doon wax yu wuute yiñ nekke woon moo tax lii nag moo di musiba gi <laughs> moom noonu ko gisa moom albahru alxabru mawlaana wa tarjumaan al quraan ibn radiyallahu taala wa ardaahuma kon xadiis baa ngoog léegi nag mii di ñëw mooy xam nga lii am na ay ay ay ay leeral yu bari lu mu laaj ah. waaw yu bari yu mu laaj yoo xam ne insha allah dinañ ci ñëw ci jataay bii di ñëw waaw lu mel ni mais yonent bi aleyhi salaam li mu bëggoonu bind n'est-ce pas bi mu nee jox indi leen ma ma bindal leen lool amral te al amru yaqtadil wujub lu tax kon defuñu ko ci saase mooy am bu sharia bu diggalee ash-shari'u alayhi salaatu wasallam bu nee def leen la mu wax def leen farata lañu def ko mais lan moo tax kon saxaaba yi gin ñu koo xam ñun ñépp fopp loolu moo tax tëbuñu ci saa si def ko ah lan moo tax ñenn ñi wax lii ñeneen ñi ne nañ ko def ñeneen ñi ba finalement defuñu ko ah loolu benn mbir la loolu mbirun waaxid loolu benn mbir la am na yeneen yoo xam ne. par exemple Seydina Omar radiyallahu anhu lan moo tax mu gisoon ne moom ñu bàyyi loolu moo gën mooy daanaka wax na ko ci biir ne moom inna rasulallahi qad ghalabahu al-waja ah waaw ak tamit baaku ak hajara mooy da ngeen a foog ne yonent yonent bi alayhi salaatu salaam yeneen yi hajara mooy yonent bi alayhi salaatu salaam da ngeen a foog ne wax yoo xamante ne nii eh, eh, comme lii dal ñi feebar daanaka buñ nekkee ci jamono yii ba di wax wax yoo xam ne duñ ci bàyyi xel wala boog yoo xam ne duñ ko maîtriser est-ce que loolu noon day tekki ne ñoom dañoo waxoon ne yonent bi saa saam loolu da koo dal kama yatawaqqahu al ba'd min al juhali ah kon li nga xam ne lenn ci juhaal yi loolu la ñuy wax ah alladina laysu min ar-rasikhina min fi al-ilmi ñi nga xam ne xamuñu duñu borom bokkuñu sax ci daairatul ilmi bokkuñu sax ci li nga xam ne mooy yooyu yëpp yu jara leeral la ak li nga xamante ne nii am na yeneen ak yeneen yoo xamante ne nii ak li imaamul Buxaari def ci kitaabul ilmi indi ko foofu ngir wan ne kon mooy bind xam-xam waaw te lool moom leeraloon nañ ko du ñu ci yàgg noonu mooy le fekk que bind xadiis bind xam-xam loolu noonu même bu dee am na xadiis yu ñëwoon yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko doon tere gis nañ ne moos gisoon nañ euh, masala yooyu yaataloon ko bi naan uktubuli abu shah bindal leen abu waaye gisoon nañ yeneen ak yeneen ak yi mu waxoon Seydina Mawlana ibn Amr ibn euh, Abdallah ibn Amr ibn al-Aas bi ko waa Quraysh di tere mu bind kama warada fi al-Musnad al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal duñ naan ko yow Seydina Muhammad mi moo kii nga xam ne nit la ah day wax ci jamonoy mer ak jamonoy kontaan yow lu mu wax rek nga bind non non non non arrête arrête yaa yaa ibn Amr waaw ah, mu doon wax ko Yonent sallallahu alayhi wasallam mën na ko bindal. wallahi laa yaxruju min fii fii illa alxaq du génn sama làmmiñ wi lu dul dëgg ah, kon ay mooy yooyu yoo xam ne insha allahu taala dinañ ci ñëw ak yeneen ak yeneen ak la mu a bind sax lan la woon <laughs> waa mais lan la yeneen time saab saab bëggoon bind noonu ginnaaw bam ñu ne tee ci eh, bàyyi naa leen loo xam ne bu ngeen ci jàppee du ngeen lan tadillu ba'dahu abada kitaabullah bàyyi naa leen loo xam ne du ngeen sànku sama ginnaaw ba faw bu ngeen ci maa in tamassaktum bi fekk yéen ci ngoy muy téereb yàlla bi beneen bi mu boole ci wax sunnatu xulafaa ar-raashidin al-mahdiyyin ak sunnaay xulafaa ar-raashidun yi radiyallahu anhum beneen mu ne maa ngi leen di dénk ngeen tée al-qur'aan ah ak li nga xam ne mooy wa itrati ahla yi sama njaboot waa mooy yooyu yëpp wax ba pare lan moo tax lan la naroon a binda lan la doon bitaat ba ne lool boo xam ne mënoon ko bindalee du ngeen sànku sama gannaaw ah lool yooyu yëpp insha allahu taala loolu eh, yëpp insha allahu taala dina ni ci ñëw ak li nga xamante ne ni eh, mooy jëm ci yooyu ci jataay bii ñëw ba léegi kon ñu ngi ci yawmul xamiis ah bésub jeudi bi nga xam ne ci la onze fekk mooy quelque jours rek cinq jour moo des ci leer na kon euh, après ci ban weer la génn àddina ak lool buñ ci àggee dinañ xam ne kon dinañ dinañ euh, gis mais yaa ngi naan yowmul xamis mais ci ban weer est-ce que est-ce que ci ci muharram la wala safar wala rabiul awal ma ne la bu dee muharram moom doonu ko parce que gisoon nañ li ñépp wax ne début yonent mi alayhi salaatu salaam fin wu safar li gën kii fin wu safar la ko feebar bi dal muy weeru màggal ci euh, euh, fa la ko tàmbalee ñenn ñi ne dibiwu weeru gàmm muy rabiul awal kon mbir mi de toute façon kon li ñuy wax nii yépp daanaka am nga réponse bari mooy kon rabiul awal la woon muy weeru gàmm ci la lii xewe woon léegi nag lan moo ci tegoog loolu insha allah mooy leeral xadiis bii nii ah, ci yaatal ak li nga xam ne moom la laaj amaana nag mu jëlal ñu lu bari affaire bii nii ah. tu penses que affaire bi nii lii nii dafa euh, hayyin laa laysa bi hayyin waaw ah, waaw mën nañu jëlal lu bëree bëri <laughs> waaye tamit mën nañu jëlal benn jataay boo xam ne buñ samee ñaari waxtu wala yu mel noonu mu doy waaye nag yaakaaruma ko waaye nag allahu ala kulli shay'in qadir kon insha allahu taala ñu yem noonu ci jataay bii di ñu àggale wallahu taala a'lam wa sallallahu wa